ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakaa muy àttey zakaat ñu ngi woon ci zakaatul mawaashi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 ak al imaam Zufar alayhima ridwaanul mannaan ñoom ñaar ñu ne naam fil xayli zakat aha kay fas kay am na zakat bés ci joxe loolu di abi bu njëkk bi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 xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi wa rawaahu aljamaa voilà ñu ne léegi am nañ beneen mooy suñu daxaa xadiis bi day dàq li xanafi yi wax li ak al ñi al imaam yi ñu wax ak ñi ànd ak ñoom ci ngir bi ñun duñu d'accord ci loolu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 ñu ne Seydina Ali dane yonent bi aleyhi salaatu salaam de nee na qad afawtu lakum an sadaqatil xayl <clears throat> mu ne man maa leen bàyyil teggil naa leen afawtu bi bu fi déggee ne mbir mi dafa newoon farata après mu ñëw ne bon léegi euh, bon kii naa leen ko quoi jéggal naa leen léegi bu leen ko joxe déedéet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 Euh, bon xaw ma lu tax tudduma ko bokk na ci seen dalil yi may leen ma ma ma ma roof ko foofu parce que <laughs> ci alxuraan la euh, moom la ñu waroon njëkkee ci dalil yi mais bon <laughs> euh, kii da ne xam nga borom bi bi mu naan gisoon nañ ko ci suuratu tawba xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum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 voilà kon ñu continuer kon daal euh, euh, tontuwaale nañ foofu tontuwaale nañ foofu léegi nag ah léegi nag ñu ñëw ñu ne ci ci ci ci gàttal daal lii daal mooy suñuy yi mën nañ leen fii.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 fa haatoo sadaqata riqa waaye bi gën leer laysa ala al muslimi fii abdihi wala farasihi sadaqa loolu dafa leer luy dàq fas dañ ciy joxe zakat deuxième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 laysa ala al muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqa xanafiya yi ci nasbu raaya yaa ngi fàttale ku nettali boobu Marwaan ak Seydina Abu Hurayra ak Seydina Zayd ibn Thabit ak ña woon hein yow noo ciy tontoo man la baal ma mooy boobu dinaa ci ñëw dinañ ñëw ci nan lañ ciy tontoo waaye nañ jël dalil par dalil riwaay euh, euh, kii xanafiya yi muy al imaam Abu Hanifa rahmatullah ak Zufar al imaam Zufar rahmatullah aleyhima ah, wax ji nga xam ne seen premier dalil boo fàttale ko mooy xadis bii nga xam ne saxiixayni la ne alxaylu li rajulin ajr wa li rajulin sitr wa ala rajulin wizr fi leen fi gën a soxlal mooy bim ne summa lam yansa xaqallaahi fi riqaabiha ñoom ñu ne xaqallaahi foofu ci loosam mooy lan mooy zakat bi ñuy joxe waa jumhuur na ñun dara lañ d'accordul ci lool loolu yéen ko dégge noonu yéen a ko dégge loolu ñuy ñun dégge wuñu ko woon parce que ñun li tax mënuñu ko dégge noonu su summa ginnaaw gi waajooju lam yansa du fàtte xaqallaahi aqu yàlla ci ci ci ci roosu ak ci war waayam ci war nga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 wa ghulamihi sadaqa loolu moom mënu la faire poids bu da'if taxul ñuy wax kon man nañoo ranger boobu bu da'if la kon kenn mënu cee sukkandikoo waaw léegi nag ñu ne nag kantaa seen qiyaas bi seen non loolu qiyaas bi moo mujjoon mooy seen ñu ne waaw kay léegi nag <laughs> ñëw leen nag ci aali kala ji parce seen xadiis bii ngeen yor di ko wax boobu ba léegi <laughs> léegi ñëw leen ci nettali marwaan boobu nag rahimahullah ibn al bi boroom xam-xam yi wute ci est fas dañ ciy joxe zakat ak yooyu ak le fait que Omar radiyallahu anhu dañ ko doon jox li nga xamante ne nii mooy zakat as-Sa'ib ibn Yazid li mu wax dañ ko doon jox zakatu fas muy jël dañ naan asaar yii yépp bu ñëwee bi ñuy njëkk a wax nii bu Seydina Omar bi radiyallahu anhu mooy Seydina Omar waxul fenn ne lii farata la dëgg la ngeen dañ ko ko jox muy jël mais loolu man na ijtihaadam man na ko ci yóbbi walla mu yaakaar ne lii la waaw ijtihaadam man na ko ci yónni waaye ñun dañu am nas dañu am texte ci affaire bi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 Euh, fas loolu mooy li gën a dëgër inshaa allahu léegi ban masalaa ñu defee benn zakat benn masala moo ñu desee muy zakatul asali afil asali zakatun am laa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 an-Nasaa'i bokk na ci ñu ko solo hein est-ce que bokk na ci si si al imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi alayhi taru moom rekk ko solo muy xadiisu Amr ibn Shu'ayb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 loolu laa bëgg daal nga defal ma man yow yonent ba lay saaf saam faveur boobu laa bëgg nga defal na xur woowu nag salaba la tuddoon mooy foofu mu bëggoon yonent ba lay saaf saam defal ko lool salaba la tuddoon ah fa xamaalahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daalika alwaadiya yonent ba lay saaf saam d'accord ne ko waa defal naa la loolu mooy léegi yow foofu yow rekk ak say troupeau kese ñoo fa man di say troupeau kese ñoo fa war di mën a lekk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 kenn dootu ko préserver la ci loolu te leb ji mu neex nga lekk ko ndax zubaabu ghaythin la voilà léegi nag euh, ñoom ñu ni lii nii suñu dalil la kene lii mooy suñu dalil ñun xanafiye yeeg xanaabila yi kene kon ah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 aziqu mooy outre waaw ñu ne lii suñu dalil la hein ñu ne am nañ beneen xadiis buy dëgëral suñu wax mooy xadiis bi nga xam ne al imaam ibnu maaja al qazwiini raxmatullah moo ko soloo ak imaam al bayhaqi muy xadiisu suleymaan ibnu muusa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 ñu ne am nañ beneen dalil boo xam ne al imaam moo ko soloo ci xadiisu sayidna abu hurayra xaafidu saxaaba radiyallahu taala anhum mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bind kataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ahli al-yamani an yu'xada min al-asali al-ushr dafa bind waa yaman ne leen jël leen ci leen mooy apiculteurs yi gaa yi nga xam ne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 te al imaam ibnul mundir loolu la wax laysa fiihi shay'un thabit gis nga zakatu asal joxe euh, euh, zakat ci lem loolu amul dara lu sax lu ci rot jóge ci yonent bi aleyhi salaatu salaam <laughs> léegi nag lii de yéeme na moom léegi léegi moom attendez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 ahadis yooyu amul benn buñ naan yii mën na koo dëgëral parce que da seen seen dafa rëy ah. <laughs> waa leeral leen ñu benn par benn ñu ne jàpp leen xadis bi ñu njëkk a wax te imaam an imaam an-Nasaa'i di koy solo.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 parce que imaam mooy dafa am rupture ci càllale bi parce que al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi Sulaymaan ibn Muusa mi jële ci mi ne moom an abi Sayyaara al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi nee Sulaymaan boobu dajewul ak kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaw fala waxe ne wa laysa fi zakatil asali shay'un yasih te amul ci li nga xam ne mooy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 mu ne yonent ma lay sarsam digalu ma la digalu ci dara comme que digalu ci dara nag man sey naa Muaz waxuma ci dara kon mooy duma ci jël dara kon nag ci kaw lii lépp hein ci lañuy nootale waxu maaliki yeey ak shaafi yeey raxmatullaahi alayhim këne lem kenn du ci jël zakat ci kaw noonu jeexal nañu li jëmoon ci wàllu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 wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin